wala suuratul malaayika ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yuuliju llayla fi nnahaari wa yuuliju nnahaara fi llayli wa saxxara shamsa walqamara kullun yajrii li ajalin musammaa daalikum allahu rabbukum lahul mulk walladina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk bi ak ñett mu ne layla seen boroom boobu ngeen war a sant mooy ki nga xamante ne nii yuuliju mooy dugalee roofale al layla guddi gi fi nahaari ci bëccëg gi wa yuuliju ta mooy mooy roofale daldi dugal annahaara li nga xamante ne nii mooy guddi gi fi annahaara bëccëg gi fi layli ci guddi gi wa saxara shamsa mooy ki nga xam ne moo leen tàggatalal jant bi wal qamara ak li nga xam ne mooy weer bi kullun benn bu nekk ci ñoom ñaar yajri day daw li ajalin musamma ngir àpp boo xam ne moom la ko boroom bi tabaaraka wa taala dëxal bum ko tegal de zaalikumullah mu ne ki def loolale daalikum koo kële def yii yépp allahu mooy boroom bi tabaraka wa taala rabbukum mooy seen borom bi yeen màggal bi leen fi indi daal di leen nekkal mu nga xam ne moo leen di yar waaye moo leen di yokk indi leen fii lahu ñeel na ko al mulku ki nga xamante ne moom moom la ñeel nguur gi de walladina tad'una kantaa yéen yéefér yi bokkaalekat yi ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di jaamu di leen woo min duunihi di leen jaamu wëllif borom bi tabaraka wa taala wala naan da ngeen koy bokkaaleek moom maa yamlikuuna ñoom de moomuñu amuñu dara min qitmiirin ñu sax li nga xam ne saalu tàndarma gis nga lu sew loolu lee di nekk ci boo xël diggante tàndarma bi ak saal bi ak boo ko gisee mooy lu sew loolu noonu lu toll noonu sax ñoom amuñu ko ci amuñu ko dara moomuñu ko dara ci li nga xam ne mooy nekk nekk yi de loolu gis nga leer na mu ne in tad'uhum mu ne bés ba ngeen leen di woo di leen ñaan nekk fi am seen affaire di leen ñaan aka jaamu laa yasma'u du'aakum gis ngeen yi matt yi ak xërëm yi ngeen dem di jaamu di ci sotti soow ak ak tamit di dem jël seen li ngeen xamante ne nii mooy seen xërëm yeeg seen budaay yi ngeen yar defar ko teg di ko jaamu na leen leer na in tad'uhum bu ngeen leen di jaamu laa yasma'u du'aakum du ñu déglu du ñu dégg sax jaamu gi ngeen leen di jaamu waaye inta tad'uhum bu ngeen leen di jaamu di leen woo ngir ñu dimbali leen wala defal leen seeni mbir laa yasma'u du'aakum ñoom duñu dégg seen woote yoo yële de walaw sami'u te même buñ ñëwoon sax ba dégg li ngeen di wax te lool amul mastajaabu lakum mooy ñoom sax manuñ leen a tontu de te manuñ leen a wuyul manuñ leen a wuyul defar la leen li ngeen bëgg wa yawmal qiyaamati te bésub taxawaay ba muy bés penc yakfuruuna bi shirkikum ñoom yoo ñu ngeen doon jaamu xërëm yi ak keneen koo xam ne da ngeen koy jaamu te d'accord ci woon nanguwu ko ak même ñi ko nangu woon ñi nga xamante ne ñi ko nanguwul woon moom leer na mooy comme ñiy bokkaale sayyidina Isa alayhi salaatu wassalaam moom da leen dul gis sax borom bee koy teg fële ndax masu leen cee woo waaye ñi nga xam ne sax da leen neexoon nit ñi di leen wax yéenay yàlla yéenay kii wala yéen bu dul yéen dara du xew yooyu borom bi man la def dara lu dul mooy ñu nekkoon leen ak ñi nga xam ne xërëm yi ñu tegoon doon ko jaamoo garam yeeg matt yi ak ndox yi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ne esprit bi mooy xalaat bu baax bi mooy jinne ji fa ba ñuy jaamu ñooñu bu ñëwee yawmal qiyam yakfuruuna bi shirkikum gaa yoo yële dañuy weddi ne mukk ñii ñun jaamu ñu yoona ah boole bokkaale wu ñoon yow borom bi ñoom bokkaale wu ñu ñoon ak ñun de moo tax walaa yu nabbiwuka suñu borom nag ne gis nga nag xabaar yaa ngi lii mooy xew yawmal qiyam gis nga koo fi topp moom ba mu tax ngay mooy yàlla di bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa moom ci boppam boo ñëwee ca kanamu borom ba moom moo naan la kii man du man la doon bokkaale naa ak yow déedéet du ma ko nangu mukk suñu borom nag ne lii la de wala yunabbi'uka te gis nga xabaar yii ma la jox kenn du la nettali mislu lu mel nii xabirun aji aji nettalikat aju xamaakoon de. waaw borom bi lii mu la nettali kenn du la nettali mislu xabiir ku mel ni nettali xabiir mooy borom bii lu leer lii mu la indi wax la nii la kenn du la ko nettali loo xam ne moo gën a jub lii mooy lii ngay demee kon nag bu la fi charlatan wala koo xamante ni ab faux sériñ bés bu la fi dugalee parce que diwa ma doon maamam wala diwa ma doon baayam nga tax mu leerale lu lay woote du dëgg lii shirk la bokkaale la nga topp ko naan ñoo def neneen loolu na la leer ne bés borom bi wax nañu ni muy demee ah ci kaw suuf ak fële te wax gisoon nañ ko ci saar bi ñu génnoon saafaat no bi garoog bi leen gaay di malaaka yi di sànni ñeneen naan leen hada fawjun naan leen hé dugg ngeen ci safara léegi nag taxaw leen kaay leen ñu dugalal leen keneen beneen mbooloo wa ngii ñoo xam ne ci seen biir lañ jëm aywa muqtahimun ma'akum ñeen nee na ngii ñoo xamante ni nañ leen fi sànni ñu dugg ànd ak yéen léegi nag gaa yi di leen naan leen naan leen laan laa marhaban bihim yàlla na buñ fi ñëw ci jàmm de déedéet borom bi ñii ñun soxlawuñ ñii quoi mim naan ushuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kaanu ya'budun dekkelal te dajale ñi nga xam ne ñooy bokkaale kat yi ak ñi mel ni ñoom ak seen soxna yi leen ci àndaloon ci ñoom ak lañ doon jaamu ba ñëwee lan la ñuy wax gaa yi naan leen waay yow innakum kuntum ta'tuna na anil yamin mooy altoppee naan yéen yéen a ñu dugal ci lii lu nekk yéen a ca def yéen a ñu doon dikk ci yu baax yépp côté yu baax yépp ngeen naan ñu liy baaxul gaay ne leen xaalu bal lam takunu mu'minin li am ba des mooy yéen da ngeen a gëmuloon tus mooy lii la yakfuruna bi shirkikum bés gu la fi nar kii bu ëllëgee nii lay demee yow ngeen di layoo nag ku nekk naan yow la kii naan ko du man ki toppal nee gëmoo woon dara loolu comme boroom bi wax nañu ko de wala yunabbi'uka mithlu xabir mu ne yaa ayyuhan nas yéen nit ñi antumul fuqara yéen de ñi nga xam ne da ngeen a aajowoo ilallahi da ngeen a aajowoo seen boroom tabaraka wa taala wallahu te boroom di huwa moom alxaniyu mooy ki woomal te soxlawul kenn benn mbindeef dara alxamid mooy ki sant boppam ci lu njëkk in yasha bu ko sooboon nag moom borom bi tabaraka wa taala yudhibkum da leen di wëyal dindi leen ci kaw suuf wayaati moon di bi xalqin ci beneen bindeef jadiidun ñu bees ñoo xam ne ñooy dëkke suuf si wama daalika te gis nga léelu loolee mooy lii jële leen fi indi ñeneen loolu lu yombul ala allahi ci borom di tabaraka wa taala wa ma dalika te loolu nekkul ala allahi ci borom di tabaraka wa taala bi aziz ci loo xamante ne lu ko noot la lu ko naqa loo xam ne lu ko jafe la mu ko leen fi indi ñeneen wa ma dalika loolu nekkul ala allahi ci borom bi bi aziz loo xam ne lu lu jafe la de wala taziru suñu borom bi continuer mu ne wala taziru waziratun wizra ukhra mu ne wala taziru taru yenu waziratun aji yenu benn bakkan du yenu bàkkaari keneen ke keneen beneen bakkan mukku lool du am wa in tad'u musqalatun bu dee daa am bakkan boo xam ne keroog yawmal qiyaam dafa ñëw fees dell ak i bàkkaar musqalatun fees dell di woote nag ilaa himlihaa di woote beneen bakkan naan ko yenul ma sama lenn ci sama bàkkaar gi laa yuhmal minhu shay'un kooku noonu kenn du ko yen tus dara dara walaw kaana daa qurba même bu dee ne waajoo jële ku ko jege la woon mooy jege ci wàllu askan waaye jege ci wàllu diineeg lépp du la ko yenul de mooy bàkkaar moom doo def say bàkkaar ba pare bu ëllëgee nga ne diw yaa may yenul samay bàkkaar moo tax loolu waxi caaxaan la ay ñun moom ba ma nekkee taalibi sëriñ diw lu ma neex def na xaar yow sëriñ diw ci boppam bés boo meree noonu moom ci boppam naan moo ma garanti bu ma nee sëriñu diw moom ba ma nee taalibe diw la ma garanti ba moo nax ngay lekk alalu jàmbur yi di tooñ nit ñi di saa di di di di di alalu jàmbur yi suufu nit ñi di nekk fi di moy yàlla doo julli waxtu wala sax nga bako doo woor doo def dara lépp lu borom bi tere digle nga doo ci def dara li muy tere ci ngay ne ndax lan yaay taalibu sëriñ diw yow sëriñ boobu ci boppam yow bu doon day dund xam nga yu bari ñuy wax mooy sëriñ yi ci dund ñu bu doon dund yow ñebe woo taxaw buntu këram bay réclamer wu naan ci moom nga bokk kooku xamal ne fëlëg la na bu yàgg léegi nag léegi lan moo def kon nag yow nga yaakaar ne boo yow mën ngaa def say pajaaj lu la neex di def lu la neex ba pare après ne boo man Serigne diw moo ma koy yenul quoi loolu la boroom bi ne loolu amul mooy ne mbir mi lenn la nit da ngay nekk ci lu baax di defaale ay erreur man ndax boroom bi li mu waxoon li mu gisoon yonent bi alayhi salaam waxoon ko ne doomu aadama yépp ñooy def ñoo susceptible di def ay erreur di def ay njuumte ñi gën ci ñooñ nag moo ñuy tuub voilà bu boobaa kooku mooy li li wolof njaay di wax rek mooy ne nit balañ naa boo nekkee ci teen ñu lay dimbali ku la sànni baax nga yaa kenn du la dimbalee foofu lañ lay ba nooy ne da ngay nekk ci yoon wi waa di def ay rëcc loolu ñëpp lay dal bu ko defee yow borom bi man laa boole diw mu ràmm la ëllëg te loolu borom bi nee na man illaa man adina lahu rahman kenn du wax ëllëg lu dul ne man maa koy jox euh, li nga xam ne muy ndigal ta kenn walaa ya kenn du fa walaa euh, yaudu hibduhuma ci suuratul fële bi nga xam ne baqara ci foofu muy wax naan kenn kenn du fa ramm illaa bi izni waaw kenn du fa ramm kenn lu dul ci ndigalu borom bi mooy bul yaakaar ne ñun nit ñi ñooy ñëw toog ne daal diw mooy ramm ñoom diw diw ñooy ramm ñoom diw léegi nag teg dossier bi ëndil ko borom bi ne ko nag lii lañ xalaat ñun nit ñi lii lañ ko jàpp yow borom bi manoon ak lu dul d'accord ci lu ñu def loolu mooy waxu ko kannasu mooy koo xam ne du xalaat ndax waxoon nañ la borom bi kenn du ko forcer ci dara lu ko neex kese lay def te mooy def lu ko neex nag kon nag mbir yi loolu la mënoo nekk ci sa caay di def lu naan borom di diw moomal garanti loolu amul de moom ci boppam fëlëng na la bu yàgg bu dee ne yow yow yow da ngay da ngay da ngay dox moom fëlëng na la bu yàgg kon moo ne walaw kaana kon nag kenn du fi yenu wala laa wa in tadu bu wootee musqalatun koo xam ne dafa fees dell yenu ba diis ay bàkkaaram li woo ilaahim lihaak naan na ko diw yenul laa yuxmalu minhu kenn du yen waajoo jële minhu ca bàkkaaram yooyu shayun walaw kaana dha qurba même bu dee ne waaye jege ñaaleem lalee innama tunziru alladhina suñu borom ne innama dëgg-dëgg li am ba des tunziru yow gi nga mën a xupp xupp di ko jariñ yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ak yow jullit bi mooy diina ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum ñoom daa fekk ñu ragal seen borom bil ghaybi ci kumpa wa aqaamu salaata ñu nangoo taxawal julli wa man tazakka képp koo xam ne fóot na boppam ci salte yi fóot na boppam tabaaraka wa taala fa innamaa na xam ne dëgg-dëgg moom yatazakkaa moom nekkul koo xam ne day tazkiya di fóot